ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati gisoon nañu mayeeg saydatu Fatima radiyallahu taala anha ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mayoon asadullahi algaalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa gisoon nañu xew-xew bu màgg boobu tërëy ci listuwaaru istuwaaru lislaam te mbégte googu di rawgalaat ba ilaa yawmi diin ah ginnaaw bi ñu gisee loolu comme ni ñu ko dige woon tey insha allah ñu war a gis ahkaamu nikaax wala ahkaamu aziwaaj mooy li nga xamante ne mooy àttey mariage ci lislaam Euh, lan mooy ay àtteem lan mooy ay ponkam ak chartam ak yi nga xamante ne nii ñooy tourner autour question boobu euh, waaye dañuy xam ni bunt bi an nikaax téere la kitaabu nikaax téere la boo demee ci ulamaul yi yittewoo yooyu min al muhaddisiin wal fuqahaa raxmatullah alayhim dale danga fay gis ñuy yittewoo bunt bi ndax am solo gum am solo boo demee ci kitaabu imaamul buxaari di saxiix bi na ko noon imaam muslim ñoom imaam al abu daawud imaam at tirmidi an nasaa'i ibn maaja na ko noon sunan yi danga fay fekk al-Bayhaqi ak yi ci des ah, dangay gis ñu yittewoo bunt bii nii di az walla wala an-nikaah ndax am solo gu mu am ah comme que ab téere la nag mooy li ñu waxoon ci koor gi rek Euh, mooy ne ñun suñu objectif fii du matal lépp lépp lépp lépp que luy wax ci wàllu mariage ñu laal ko loolu manu la ne manu la ne ndax umpal wu ngeen ne euh, ci siira lañ ne muy siiratu xal xayril xalqi sallallahu alayhi wa yii nag dañ koy def ndax dañu gis ne yu am solo la yoo xam ne nit ñi dañ koy soxla léeg-léeg sax duñ ci gis fichier boo xam ne ci wolof boo xam ne loolu rekk lay traité ay fichier pas benn fichier ndax yii kenn mënu ko wax ci benn fichier wala di tënk lool lool lool lool benn jataay rek bu une heure wala bu deux loolu ku ko ci def di nga tënk lool lool lool lool loolu da gis ni danga koy soxla surtout ci wàllu wolof doo ko am di gis ay wax waxtaan yuñ ci def walla ay question réponse yuñ ci tontu waaye pour nga ne man dama ko soxla fan laay jële loo xam ne lool rekk lay wax loolu neew ma amul de waaye bariwul wala man nii boog man gisaguma ko ah ak yeneen yiñ jotoon na gis ak yi nga xam ne incha allah dinañ leen gis ci biir di axkaam yi buntu axkaam yi muy àtte yi ndax nag loolu lañu nag suñu boroom subhaanahu wa ta'ala nag di laaj lu fi may waay man di wax lu fi waay man di def te yow li ngay wax ak def dëppoo wëlëg li nga xam ne moo tax suñu boroom indi la fi bim naan wa maa insa jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne yi ak nit ñi lu dul ngir ñu jaamuma yónni yonent yi mubashiriina wa mundiriin aleyhimu salaatu wassalaam ñu ñëw di bégale di bégal ñi nga xam ne ñoom ñoo noot seen bakkan noot seen penchant yi nga xam ne yu baaxul la ba nangu leen ñu leen di bégal na leen yoon wi neexul waaye téye leen ci rekk ndax inna lil muttaqiina mafaza te na ngeen xam ne ñi ragal yàlla téye fii ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo am assurance ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo amul ngañaay te ëllëgit wa nunajji alladina ttaqaw wa nadaru zaalimiina fiiha jisiya di leen indil yooyu yëpp di leen béggal naan leen yéen ñi gëm yéen ñi ragal yàlla keroog siraat yéenay rëcc yéenay traversé pont boobu la ñuy teg ci kaw jahannama képp koo xam ne amul taqwa amul ragal yàlla suñu boroom bàyyi ko mu bóof wadd ci biir kon mubashir yi nañuy bégal nit ñi di leen bégal naan leen yéene xizbullah alaa inna xizballahi humul muflixuun naan leen yéen yëg leen ne lu mu metti metti fii ci àddina bi tee leen lépp lu mu metti metti jaamu yàlla ji ngeen di def loo xam ne ci mu ki mu gën a metti mooy sa yaram mooy sa bëgg-bëgg mooy sa bakkan yooyu sa hawaa topp bànneex yooy yépp nga fexe ba noot leen noot abalisul insi wal jinni di iblis ay jinne yi nga xam ne ñooy dox ngir dox sa digganteeg loolu muy mission bi la tax a ñëw fii yooyu yépp nga xeex ak moom suñu boroom ne ki ne ci loolu yéen ñi ci ne xam leen ne yéenay parti bi yàlla alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna xisballahi humul muflihun ñi nga xam ne dañooy parandoo yàlla yi le parti d'Allah ñafane ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooñu texe kon nag loolu lañu suñu boroom di laaj ci domaine bu ne ana naka nga fa meloon est-ce que t'étais en phase avec li nga xam ne mooy alquran bi nga xam ne moom laa wàcc jox ko seen sang bii di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag wax ju bari je yooy yépp ak lu sa discours rafet ci biti nii nga koy orner ka pompe te ba léegi defagoo te waxagoo wala defagoo lii la yàlla digal mooy waxagoo fi dara da nga doon wax ak poussière rek nga fi newoon waaw te loolu nag. mënuñu koo xam lu dul jaar ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi nga xam ne moom la suñu boroom yoon ni ngir mu daldi ñuy leeralal loolu di alquran jooju moo tax moom la ne moom la wàcce loo xamante ne ni day ñëw leeral leen li nga xam ne moom lañu wàcc ci yéen te loolu mooy xadiisam yi yi nga xam ne moom lañu jàngal moom aleyhi salaatu wassalaam saxaaba yi radiyallahu daal di ñu koy toxalal ak boroom xam-xamu axaadiis yi xadiis yi raxmatullahi alal jamii kon nag kitaabul aziwaaj wala an nikaax wala axkaamu nikaaxi wala axkaamu ziwaaj kom ah, ni ñu ko baaxoo def mooy li ñuy njëkke mooy définition ah, ndax loolu mooy li nga xam ne manula ñàkk mooy définition ndax mbir balañ ceew mën a wax danga ko war a xam loo xamul taxaw ne moom man maa caa wax ah kon nag bu boobaa yaa ngi commencer def li nga xam ne mooy erreur moo tax kon ni ñu ko baaxee def te muy Ah, sunnaay boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim mooy définition ñu xam li ñuy wax mooy lan ah, azziwaaju dafa jóge ci azzawju azzawju ah, ci langue arab langue arab mooy as wan naw'u min kulli shay mooy as lii boo ci lisaanul arab di ko fa fekk mooy as-sinfu sinfu buñ ne ñaari yi sinfaani mooy ñaari genre ñaari kii lañu paire voilà mooy paire wan nawu ak genre min kulli shay loo gis lu ne moo loolu mooy azzawju mooy loolu ah wa kullu shay'ayni muqtarinayni shaklayni kaana aw naqidayni fa huma zawjaan ah mu ngi ci lisaanul arab boo demee tamit ci ahkaamu ziwaaj fii dawil kitaabi wa sunna di nga ko fekk foofu mu ne wa kullu shay'in ñaari mbir yoo gis yu ne yoo xam ne muqtarinayni dañoo lënkoo dañoo lënkaloo taqaloo shaklayni nekk ñaari mbir yu niroo kaana moo xam ñoo niroo aw naqidayni wala boog ñu nekk ñaar yoo xam ne dañoo opposé mooy lii mooy opposé bi ci des kon ñu ne weex ak ñuul xam nga loolu dañoo opposé wu ñu ne tànk ndejoor ak tànk càmmoñ xam nga yooyu moom dañoo niroo voilà mooy muqtarinay ni mais ñooy ànd shaklay ni ñu niroo ci forme ak yooyu comme ñaari tànk yi walla ñaari loxo yi wala ñaari bët yi wala ñaari nopp yi aw naqiday ni wala ñoom ñaar ñu daldi euh, euh, wuute opposé wu fa huma zawjaani ñaari peer lañu mooy peer lañu peer pour ñu nekk peer foog mu nekk zawjaan sinf mooy benn mbir benn ngay doon ak zawju mooy benn waaye bu ñu nekkee deux lañ naan zawjaani ñaari mbir lañu léegi nag wa kullu wahidin minhuma zawj comme que ñaari mbir lañ bu ñu jëlee ñaari nopp exemple ñaari nopp mooy benn nopp bi rek moom ci boppam zawj la buñ leen boolee moom beneen nopp bi ñu nekk zawjaani ah léegi maanaa boobu ci gàttal dañuy yem foofu ñëw na ci alquran maanaa yi ñu wax ni que que day ñëw di tekki ak nawoon aw sinf mooy day tekki day melal benn mbir ne ci genre genre tel la bokk walla yooyu moom la suñu boroom naan fiihima min kulli faakihatin zawjaan mu ne ci suuratu mu ne ci àjjana fiihimaa am nañ foofale mooy bi mu naan am na ñaari àjjana yoo xam ne naddaaxataan mu ne fiihimaa min kulli faakihatin ci euh, fooytéef yu ne am na fa zawjaani ñaari peer ñaari façon ñaari peer mooy façon fruit boo gis am na fa ñaar yoo xam ne wuute la ñaari zawjaan moom la naan tamit awalam yaraw ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim ci suuratu shu'ara ndax ñoom gisuñu li nga xamante nii mooy euh, ci suuf si naka lañ fa saxale ci suuf si min kulli zawjin karim ci bépp boo xam ne ah, mooy sinf la karim boo xam ne bu tedd la kon loolu bokk na ci maanaa yi nga xam ne ah, yu ñëw ci alquran la te tamit loolu lay wax naan waa waa waa safara li muy wax façon mbugal yi nga xam ne moom lañ fay jot mu ne hada falyaduqu xamimun wa gassaaq hada falyaduqu xamimun wa gassaaq wa axaru min shaklihi azwaaj lim leen wax naan lii de nañu ko mos mooy mbugal mi nga xam ne ci ndox mu tàng meeg dëtt yi nga xam ne ak yi nga xam ne ñooy sotteekoo bu ñu lakkee jóge ci seen yaram yi yooyu noonu daal moo fi am wa aaxaru mu ne am na yeneen façon mbugal yoo xam ne min shakliha min shaklihi yu niroog yii voilà shakl mooy yu niroog yii loolu mooy zawj azwaaj yu bari nag mooy façon mbugal yii nii yàlla dañu koy wax leen na rek ne gaa yi dinañ am mbugal yu mel nii yoo xam ne ci ndox mu tàng mi ak yi nga xam ne ñooy jóge di roogalaat di jóge ci seen yaram yi bu ñu lakkee ci ay dëtt ki Euh, nit ku lakk ba lool di génn ji siit mu ne am na wa aaxaru am na yeneen façon mbugal yoo xamante ne nii yu nekk safara min shaklihi yu niroog yii ñu wax azwaaj nee nag ay fànn yu bari la yu wute kon loolu kon gis nañ ne loolu kon ñëw na ci alxuraan am na yeneen moo nekk tamit ci suuratu yaasin subhaanalladi xalaqal azwaaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun mu naan subhaanal gàcc ngaalaama woonaa selluk alladi ki nga xam ne xalaqal azwaaja moo bind peer yépp mooy ne loo gis lu ne mu am peer nga xam ne loolu mooy doxal yépp même électricité il faut plus ak moins ndax plus ak plus loolu du dox day soteloo mbir yi moins ak moins noonu garab yi ko noonu li tax ñuy continuer air bi lépp moo tax mu ne ki nga xam ne xalaqal azwaaja kullaha Allah moo bind li nga xam ne mooy teey ñoom ñépp kaw suuf loolu la ko yàlla def mimma tumbitul ard ci li nga xam ne mooy pousser di jóge ci suuf si suuf si di ko saxal muy génn wa min ak ci seen biir muy ñun nit ñi wa mimma la ya'lamun ak yoo xam ne sax ñoom nit ñi xamuñu ko ah, léegi nag loolu bu ñu xamee loolu ci wàllu langue kon dañuy gis ni baatu ziwaaj moom arab yi foofu lañu ko jële mooy luy wone ne lii benn mbir la mais boo defee zawj boo defee zawjaani wala zawjayni nag ñu nekk deux ci loolu nag la ko arab yi jële nga xamante ni dafa am loo xam ne moo am relation entre euh, li nga xam ne mooy définition étymologique bi ak fi ko ni mu mujj di tekki ci wàllu mariage mooy al iqtiraanu wal irtibaat mooy ne foo gis al iqtiraan mooy ñaar yi ñuy def zawjaani ñaari yooyu dañuy nekk loo xam ne dañuy dañuy lëkkaloo comme tànk ak tànk moo ñooy ànd loxoog loxo ñooy ànd wal irtibaat te pare dañuy dañuy dañuy dañuy taqaloo pas taqaloo nii rek kolewu mais mooy ñooy ànd saa su ne euh, loolu nag moo tax arab yi naan zawju shay'i wala wa zawwajahu ilayhi mooy qaranahu bi mu ne zawwaja shay'a bokk mooy ne wala zawwajahu ilayhi mooy lëkkale na kooku loolu moo tax suñu boroom naan wa zawwajnaahum bi huurin 'ayn ñu daal di leen mooy eh, jullit ñi yal nañu suñu borom boole yawmal qiyaam bu ñu demee àjjana mu ne ma daal leen lëkkale may leen ñu am fa ay soxna yoo xam ne ñoom ñooy takkook ñoom léegi tudd di xuurun indi xuurul ayn xuurul ayn yooyu ah baat boobu nag az-zawju arab yi bu dee góor gi zawj lañuy wax bu dee jigéen tamit zawj la ñuy wax lool mooy li gën a siiw te mooy li li waa xijaas li ñuy wax waaye zawja tamit am na zawja am na dañ koy wax mooy zawja tun pour wax jigéen waaye li gën a fës te gën a siiw mooy ne góor gi az-zawju lañ koy wax jigéen gi ak zawju comme li alquran wax bi muy wax ak maam aadama suñu boroom alayhi salaatu wasalaam ne ko uskun anta wa zawjuka janna ne ko dëkkal anta yow wa zawjuka ak sa soxna al janna te waxul wa zawjatuka wa zawjuka al janna ah kon loolu dañuy gis ne kon loolu mooy li gën siiw te loolu moo ñëw ci alquran waaye zawju tamit dañ koy wax ci li nga xamante ne nii mooy ci monde monde animal bi ak ah, mais animal plus large nit ci la bokk mooy ñaar ñoo xam ne dañuy ànd rek dañ leen di woowe loolu moo mooy ci góor ak jigéen wa na xalaqa az-zawjayni adh-dhakara wal untha li mu wax ci suuratu najm te moom de dëgg-dëgg borom bi moo bind ñaari paire yooyu ak dhakara góor wal untha ak jigéen ah waaye tamit dañu koy wax comme li ma la wax sànq ñaari tànk ñaari dàll yooyu yëpp dañ leen di wax zawjaani kon ginnaaw bi ñu gisee loolu ne kon waa Hijaaz te mooy li gëna ñoom zawjun góor ak jigéen lañ koy wax te loolu moo ñëw ci alquran am na nag ay boroom xam-xamul lugha yoo xam ne Euh, ñoom dañu dañu ne lii rekk am comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ibnul munzir daal di waxe euh, non ibnu manzur wala boroom lisaanul arab euh, rahmatullaahi alayhi mu ne ñaar yooyu yépp am nañ mooy zawju loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a Euh, li nga xam ne moo gën siiw comme ñu ne ndaw si naan zaw ji góor gi naan ndaw si zaw ji waaye nag imaam boroom lisaanul arab mu ne imaam al asma'i rahmatullah alayhi moom dane noonoo lii rekk am mais beneen amul mooy taabi zawjatun amul ndax lan mu ne loolu noonu ndax wàcc ñëwul ci alquran waaye loolu waxam jooju même moo tax imaam euh, borom lisaanul arab dane moom dafa taral mbir yi ba amul mais loolu am na dëgg-dëgg am na loolu ndax waa banu tamim ñoom dañ koy wax dañuy wax zawjata ñooy dañoo bokkoon min fusaha il arab mooy ci ñi nga xam ne ñoo gina euh, mooy ca arab yi pur yi lañ bokkoon te ñoom dañuy wax loolu mooy benn la ci wàllu ah, euh, euh, ci ni ñuy waxe baat booy mooy zawjatun am na te tamit kenn mënu koo tudde ne loolu lughatun radhi'a la non non lool mooy boo xam ne bu bu bu baas la bu doye bu kii la boo muy langue la boo xam ne familier la wala yooyu comme ni ñuy waxe ne waaye nag bu kawe bi mooy lii non ndax tamit lool ñëw na ci ay hadith yoo xam ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam euh, moom daal dinay wax ci ay xadiis yoo xam ne dafa utilise utiliser zawjatun bi muy wax naan wa inna li zawjatika aleyka xaqaa bi muy wax ne yow sa soxna ñëw na ci xadiis yi këni sa soxna dafa am ci yow xaq comme ni nga xam ne moom la Seydina kiy waxoon euh, Salman radiyallahu anhu te waxoon nañ ko fi li mu waxoon Seydina Abu Dhar Euh, oui Seydina bi nga xam ne ci la ñëw di ko wax yonent bi alayhi salaatu mooy wooram yu bari yooyu rek doon woor soxnaam si du ko kii di julli guddi euh, après mu ñëw fa ba mu demee wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu da koo nettal li mu wax te loolu wax na wa inna li zawjatika alayka sa soxna dafa am ci yow li nga xam ne mooy xaq ci yow ah, am na yeneeni xadiis yoo xam ne yu bari yoo xam ne yuy ñëw li wax yuy indi ne zawjatun dañ koy wax te yonent bi alayhi salaatu wasalaam huwa afsahu man nataqa bid-daad mooy ki dina éloquent ku mas làkk li nga xam ne mooy làkku arab ah, da gis nag loolu buñ xamee lool kon mooy zawjun mooy li gën siiw góor jigéen mais zawjatun am na mais am na domaine boo xam ne ci wàllu miraas bu dee miraas loolu boroom xam-xamu fiq yi dañuy préférer di différencier entre zawjun ak zawjatun ngir mbir yi gën leer ngir mu bañ a am lënt-lënt ci ki nga xamante ne mooy doxal miraas mi ak tamit ngir mu leer ndax bu dee zawjun zawjun lépp day tekki góor ak jigéen boobu mën naa indi li nga xamante ne mooy laps moo tax ñoom ñu koy euh, leeral foofu léegi nag euh, bu ñu xamee loolu muy ci wàllu az-zawj léegi nag ñu ñëw ci wàllu nikah kon zawj gis nañ ni az-zawjaani euh, az-ziwaaj kon mu ñu ngi jóge ci zawj di tekki benn mbir euh, mais bu dee ñaar yu niroo wala ñu opposé wu dañ ne di wax zawjayni comme góor ak jigéen ñaari tànk ñaari dàll ainsi de suite yooyu yëpp dañ leen di woowee zawjaani moo tax nga dégg ca xadis ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax naan man anfaqa zawjayni fi sabilillah képp ko xamante ni euh, daal dinay dépasser zaw dépenser zawjayni ñaari mbir loolu mooy euh, lim ci jublu mooy ñaari façon ci alalam moo xam moo tax am na ci benn riwaay dañ ko koo laaj ne ko lan mooy zawjaani yooyu mu ne farasaani aw abdaani aw ba'iraani mu ne ñaari fas wala ñaari jaam wala ñaari géléem mu loolu noonu moom la xadiis boobu di wax nga gis ne ñaari géléem ñu leen di woowe zawjaani abdaani ñu leen di woowe loolu kanta an nikaax nag imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi muy wax ci définition bi ah ci kitaabu nikah bu li muy shara saxiixu imaamul buxaari rahmatullah mu ne wan nikaaxu fi lugati ad-damm wa tadaaxul mu ne eh, an nikaaxu ci langue mooy ad-damm mooy duggante buñ nee damma shay ila shay mooy jël ni comme mu jël baaraam daal di koy roo mooy loxo yi baaraamu loxo yi roofalante ko ne nii tàllal leen ba cinq baaraam yi bu ci nekk daldi yaatu mu jël roofale ko nii ñu ne damma dafa jël yi ilaa hada dafa jël yi daal leen roof ci yeneen yi mu ne loolu lay tekki ci làng wat tadaaxul ak duggante ah mu ne waqaalal farra mu ne an nukuxu ismul farji mu ne alfaraa bokkoon ci boroom xam-xamu làng yi nee na an nuqxu bi dammi bi dammi summa sukunu summa sukun mu ne loolu mooy lan mooy alfarju mooy tekki pëy mu ne wa yajuuzu kasru awwalihi mën nañu tamit kasra an nikk an nikxu ah, mu ne wa kasura isticmaaluhu fil wat i bari na nag luñ koy utiliser di ci jublu li nga xam ne mooy mooy sëy dëgg-dëgg mooy relation li nga xam ne mooy mooy acte sexuel bi mu ne wa summiya bihi al aqd li kawnihi bi sababi mu ne moo tax ñu tudde ko takk gi comme takk ñu naan nakaxa ndax euh, moom mooy sabab bi voilà waaye imaam alxaafis mu ne qaala abul qaasim az-zajjaaji mu ne ah, abul qaasim az-zajjaaj moom dane xaqiiqatun fiihima huwa xaqiiqatun fiihima mooy alwatu que dañ koy wax li nga xam ne am nikaaxu dañ koy wax takk gi mais dañ koy wax acte bi ba pare acte sexuel bi dañ koy yooyu yëpp dañ ko koy tudde yooyu ah, ay wax la yoo xam ne yu ñëw la ci wàllu langue léegi nag bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne ni mais nag loolu du ci nit rek lañ koy wax moo tax dañ naan nakaxal mataru al arda wa nakaxal nu'asa ayna wa nakaxatil qamh fil ard mooy euh, dañ koy wax tamit bu taw bi wàccee ci suuf si ñu ne nakaxa ndax lan ñooñu dañ ne cosaanam mooy luzumu shay'in li shay mooy taqaloo mbir bu muy taqaloo mbir musta'yiyan yi féeti ko kaw mbir moo xam ne dafa taqaloo benn mbir féeti ko kaw loolu lañuy woowe euh, nakaxa voilà léegi nag looloo tax ñu naan nakaxal mataru al arda bu su ndox mi jógee ci kaw taw bi wàcc ci kaw suuf si ñu naan féete na ko kaw taqaloog suuf si mais min jihatil istinla ci kaw lu jóge ci lañuy waxe tamit naka sa naka an nuaasu naka xan nuaasu ayna kene bët bi ngëmmentu gi daal dinay euh, féete kaw muur na taqaloo naag bëtam yi mooy ne mu ngay nelaw rek ngëmmentu gi daal dina koy dominer léegi bu ñu xamee lool mu ne wa fi shana mu ne nag imaam alxaafis rahmatullah alayhi bu dee ci wàllu sharia am nga yii ñu la wax mooy ci wàllu langue la yii moom ci wàllu langue la moo tax mu ne wa fi shar'i ci wàllu sharia nag ah, loolu boroom xam-xam yi dañ ci wuute ñii dañ ne xaqiqatun fil aqdi majaazun fil wat'i moom nag mu dëgëral lool ne ala saxiix mu ne moom imaam alxaafiz eh, rahmatullah alayhi ndax ni nga xam ne noonu la ci borom langue utu euh, bu ñuy toppatoo affaire langue ci arab daal bi wutee est-ce que buñ nee an nikaaxu mooy takk gi takk gi ñuy takk fas gi ñuy fas mariage bi la wala boog sëy bi ak sexuel bi ci boppam liñ ci jublu loo xam nga wax nañ ne sànq wute yi mu ne nag ci wàllu sharia dafa am ñu ne mooy loolu dafa am wute ci ñoom ñoo xam ne dañ ne xaqiqatun fil aqd non buñ ne an nikaaxu loolu mooy ne kii mooy réel al xaqiqa wal majaaz majaaz mooy euh, côté figuré lii nag mooy lu euh, ñu koy waxati sens figuré ak sens propre voilà wa fi shar'i mu ne ci sharia xaqiqatun fil aqd sens propre bi bu ñu waxee an loolu liñ ci jublu mooy ci takk gi lañ ci jublu waaye majaazun buñ fil wax mooy sens figuré nag mooy acte sexuel bi mooy sëy gi ci bokkam dëgg-dëgg moom nag loolu la dëgëramoo imaam alxaafis mu ne nañ na ko waa lool foo ko teg mu ne wal xujjatu fi daalika kasratu wuruudi yii fi l kitaabi wa sunna lil aqdi xatta qiila innahu lam yarid fi lqur'ani illa lil aqdi wala yarid misle qawlihi xatta tankixa zawjan gayra li ann charte alwat'i fi ltaxlil innama sabata fi sunna wa illa fal aqdu la budda minhu li annahu qawlu xatta tankixa maana xatta tatazawaja ay yaquda aley mu ne moom imaam alxaafiz ibn xajar ba léegi ci fatxul baari Euh, waxoon nañ nag boo gisee saa su ne bu ñuy commencer définition yi day xaw a euh, day xaw a yuyal temps tuuti waxoon naa la ne lu am solo la bu ñu ko négliger jàpp na oh waaye lii nag moom xaaral ma jàll non ndax loolu problème la ndax boo jàllee man nga yow am yoo xam ne danga koo jàpp sa bopp jàpp ne ñun lii nii mariage la incha allah dinañ tudd al yenn ci mariage yu nga xam ne baaxul. mais yow man nga jàpp ne loolu mariage la ndeke du mariage te lara ëndiwu la ko lu yóbbawu la ko lu dul ne yow définition ba da koo tëboon mais waaye lii daal dafa gudd non définition boo xam ne ah ba foog ne dañ naan deux plus deux égale quatre wala deux mooy kii wala boog ñu ne euh, euh, euh, kawe mooy contre contraire wàcc non du lool de kon mooy ci charia nag kon wax nañ la ne moom dafa dëgëral que takk gi sens propre bi takk gi lay tekki buñ ne an nikaaxu waaye di sens figuré ci li nga xam ne mooy alwatku di acte sexuel mu ne loolu ala saxiixi ci li nga xam ne moo gën a dëgër ndax wal xujjatu fi daalika mu ne luy wane lii moo gën a dëgër mooy euh, bare lu mu rot ci alquran ak sunna mu an nikaax di tekki lan di tekki li nga xam ne mooy takk bi mu ne ba ci lañu la ñuy waxe que ne alquran sax moo nikaax ñëwu ci mooy mooy mooy nuun bi kaas bi ak xaabi ñëwul lu dul di tekki li nga xamante ni mooy di jublu ci li nga xam ne mooy takk bi euh, léegi xam nga ko wax loolu am na lenn luy am nag naan ko amee ah, yow loolu nan nga ko mën a waxe te suñu boroom subhaanahu wa taala wax xatta tankixa ci suuratu baqara xatta tankixa zawjan ghayra mooy bi muy wax nit koo xam ne dafa fasu soxnaam ñetti yoon kene ko du ko mën a dencaat lu dul ndaw si sëyaat ak keneen nga ko mais loolu sëy boobu noonu noonu bon takku fa tekkiwul sëya ah? takk sëy bi rek noonu que ne waa ji kon bu takkee sëy bi xam nga loolu mooy lañu naan baare yóbboo ci wolof loolu dinañ ko gis ci façon mariage yi nga xam ne baaxul mooy nit koo xam ne moom moom ay balam jeex na ci ndaw si ndax fase na ko ñetti yoon léegi nag pour mu takkaat ko foog ndaw si takki keneen ba pare ba sëy bi am léegi ñu door a moom bu ko kooku fasee nag ci la koy door a mën a takkaat xam nga gaay nag léeg-léeg dañuy ñëw gis seen benn copain bon mooy baaru yóbbu bi rek après daal di koy nekkoo ko xam nga soxna si léegi moom mooy jeex na mais yow nag damaa bëgg nga dem takk ko bu ay dëgg jeexee rek demal nga takki ko léegi boo ko takkee wane fañ la ko maye buñ la ko mayee dix-sept heures cinq heures balaa dix-neuf ko fas bu fa fanaan de bu fa dem de jox la nag xaalis bu bari na la nag lii nii maa la ko jox un million wa ngi te boo ko fasee nag moom après nga ñëwaat mu duuraat la cinq cent mille wala un million ah waaye yoo xam ne moom sawaay moom loolu ala la ko sonal moom mu jàpp ne business la loolu dafa bokk ci nikah mariage yi nga xam ne baaxuñu te kuy def loolu bàkkaar la ciy jële te dina ci am li nga xam ne mooy sànju di merum borom bi subhaanahu wa mooy ne loolu par exemple nga ne ko waaye aaya boobu nag loolu mu wax noonu ne xatta tankixa foot ndaw si du daganaat waa ji xatta tankixa lu dul mu takkaat zawjan beneen beneen mari xayra ku wuteeg ki ko njëkkoon a takk ki ko fa ñetti yoon loolu tekkiwul bon tekkiwul takk ah. ñu ne la ñoom ñi wax lii ne la ne la takk lay tekki ci alquran bi takk la fiy tekki waaye li nga xamante ne nii euh, mooy acte que ne liy wane ne takk googu rek du doy mooy fokk ñu consommer mariage bi réellement loolu li ko wane du alxuraan mais na moo ko wane li yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ndaw ne ko dangaa bëgg di amaana dangaa bëgg dellu ci sa sox sa jëkkër ju njëkk ja mun a ko waaw mun a ko xatta tazuqi usaylata usaylata wa yazuqu usaylata lu dul mooy loolu pour expression la pour wax lu dul acte sexuel bi comme direct am entre yow ak ki la njëkkoo ak ki la takk ku bees ba bu la fasee nag après loolu fa lay mën a nekk kon nag ñu ne loolu noonu bu dee alxuraan takk rek lay tekk sunna moo ñëw leeral la da ah. kon loolu noonu wute la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi am na tamit ñeneen ñu wax lu contraire ne comme xanafiya yi rahmatullah alayhi dañ ne xaqiqatun fil wat'i majaazun fil aqdi ñoom dañ ne déedéet mooy wax ju njëkk ji imaam alxaafis dëgërul non non dañ ne buñ ne nikaax moom réalité la ci li nga xam ne mooy mooy acte sexuel bi di majaas di sens figuré ci li nga xam ne mooy takk voilà am na ñeneen nag ñu ne ñoom ñoo ci yem rek mooy ne bu ñoom ñaar ñëm ñoo ci dëppoo ñoo tolloo li ñuy toog mooy xam na ñuy dañ ne lële la sens propre lii la takk gi la sens figuré am di acte sexuel bi ñuy wax lu contraire ñii ne ñaar yëpp benn la ñoo ex ci mbir mi rek bu ñu ko waxee te loolu loolu la euh, imaam Az-Zajjaj di dog ah, kon nag buñ gisee loolu xam naa dinañ mën a yem noonu ci li nga xamante ne mooy définition yi euh, incha allah kon ñu xam ne li nga xam ne mooy al mariage al aqdu day tekki gis nañ az-ziwaaj li muy tekki gis nañ an nikaax li muy tekki léegi nag ñu ñëw nag ci masal masala yi euh, incha allah muy léegi euh, lan mooy li nga xam ne mooy charte yi nga xam ne manula ñàkk ngir ñu ne lii mariage la ci l'islam li nga xam ne moom manoo ne manoo tudd mariage sans lool wala avant lool lan ponk yi ponk yi nga xam ne mooy pilier yi nga xam ne xam nga charte charte charte mooy loo xamante ne nii moom mënuñoo tudd mbir mi saa moom mooy bu ma nee euh, ku ubbi bunt bi rek ma jox la dix mooy ne ku ubbiwul bunt bi manoo prétendre loolu na di yaakaar ma jox kon foog nga ubbi ba pare affaire bi mën a am léegi nag charte yooyu nag dafa am tamit ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mariage ah ak li nga xam ne mooy rukn yi ñoo jiitu mooy pilier yi pilier bi mooy loo xam ne mu ngi fi moom moom mooy tax ñuy wax mbir mi xam nga charte ci biti la nekk mooy ne charte charte mooy condition condition bokkul ak affaire bi xam nga 10 euros yi may joxe loolu condition bi ma teg amul benn lien mooy lien mooy ne moom bokkul du élément bu composé wu diisor yi alors que euh, bu ma nee nag mooy biir bi billet bi loolu moom mooy ruknu la ci bi ak tamit affaire bi valable mu nekk biir boo xam ne du këyit gu ma jël rek bind ci dix euros jox waay ruknu mooy ci biir affaire bi lay nekk chart ci biti léegi nag dafa am ruknu yi la ñuy njëkk a gis mooy dafa am li nga xamante ne mooy ñetti ruknu yu mag muy pilier yoo xam ne moom moo tax ñuy wax mariage bu amul moom mooy na la leer na lii moom moom moom tuddaleen ko leneen bu njëkk bi mooy as-sigha mooy li nga xamante ne nii euh, mooy siratul aqd lañ koy woowe loolu mooy expression bi nga xamante ne ni moom lañuy wax ñu dégg ko ci ñaari côté yi mooy kiy takk ak ki ñuy takk ngir mooy kiy takk ak kiy maye kiy takk nag mën naa nekk waa ji ci boppam mën na nekk koo xam ne da ko délégué wakiil ndax alwakiilu yaxudu xukmal asil ki nga xam ne dañ koo délégué daal di koy jox ay pouvoir kooku délégué ko ay pouvoir mën naa taxaw taxawaayu ki nga xam ne mooy al asil mooy boroom ki waroon ki nga xam ne mbir mi ci moom la jóge comme président ak premier ministre wala ñu ne waa ji président bi daal dinay feebar constitution bi moo jox président de assemblée nationale moom moo koy jiitu moo ko fi wuutu mooy ne li président doon def moom da ciy mën a def lu bari ndax moo jël intérim bi loolu mooy alwakil léegi mooy ne as muy ruknu boobu fokk mu am mooy ne fokk mu am mooy lan al ijaabu wal qabul man nañ ko waxe noonu mooy ne il faut kiy ñaan ne man dama bëgg man de dañoo ñëw ngir ñaan si sa doom diw kiy maye ne may naa la sama doom wala may naa la ko wala may nañ la ko loolu moom foog mu am mooy ne ah, waa ji day laaj am ku am kuy nangu expression boobu nag mën na nekk soit euh, mooy man na nekk loo xam ne ci inkaax lay jóge wala tazwij mooy ne euh, duñ ne non il faut nag pour loolu mooy il faut mën a zawwaj zawwij nii wala waa ji ne ko zawwaj tuka il faut yooyu am wala enquête nii mooy ne yooyu noonu loolu moom du ci charte du ci condition loo xam ne dañ naan mooy ne bépp langue boo ko man di waxe même bu dee ne loolu mooy li gën a dëgër même bu dee ne dégg nga sax arab def ngeen ko ci arab ngeen def ko ci làkk bi ngeen xam loolu loolu mooy mooy du ci condition loolu euh, du ci condition ndax am na ci yenn boroom xam-xam ni comme euh, Shafi'i Hanabila rahmatullah alayhi ñoom dañu ah, ne mbir yi du mën a nekk ci beneen langue bu dee ne ñaar ñii mooy ñaari côté yi kii ñaan ak kii maye ñoom dégg nañu arab ci arab lañ ko def waaye loolu euh, li gën a dëgër mooy ne loolu du ci char ku mu neex nga defe ko même bu dee dégg ngeen arab yéen ñaar ngeen defe ko ci langue ndax lii li nga xam ne mooy l'essentiel mooy euh, euh, ndax affaire contrat yooyu mooy ma maani ñoo ci am solo mooy li mooy li nga xam ne te tamit ñun ñëpp xam ko mais manuma toog naan man moom ci lii lii lay tekki keneen ki ne man ci mooy langue convention la muy xamee ne lii lay tekki loo xam ne langue bu nekk xam nañ ne lii moom buñ ko waxee mooy liñ ci jublu mooy may na kii ne may naa la loolu ça suffit largement kantaa nag bu dee ne euh, kenn ci ñaar ñiy maye moom dafa nekk koo xam ne muuma la kiy maye ak kiy ñaan kenn ci ñoom ñaar muuma la boobu euh, moom bu dee ne dafa def mooy day def signe boo xam ne buy wone ne comme nañ imaginer waa ji maye mooy wàlli yu ndaw si mooy tuteuru ndaw si koy may moo xam bàyyam wala yooyu yoneen dinañ ci ñëw insha kooku noonu am muuma la waa ji ñëw na ko man de dama la doon ñaan ci sa doom sàngam mu ne ko mu def ko siiñ ci boppam comme def ak yese def nii waaw may naa la ko comme comme ku naan waaw rek loolu noonu doy na kon ndax moom loolu la man kanta est koo xam ne mën naa wax mën naa wax mais mu def signe boobu est loolu noonu mën naa ne këm déet waa jumbuur dañ ne waawoo loolu kay mën naa ne waaye nag fuqaha suñu fuqaha yi di maalikee rahmatullah alayhi dañ ne déedéet dañ ne déedéet ndax ku mën a wax kooku ci acte yi mooy ci yi nga xam ne da ay ay la ay ay ay yu ñuy yuy lié ñaari nit yooyu duñ ci nangu muy def ay signes alors que mën naa wax loolu benn affaire léegi nag ba léegi ci wàllu woowu il faut tamit dañ ciy chartal ci expression yooyu ñuy utiliser wax naa la c'est pas obligé nga wax ko ci arab walla nga naan zawaj zawajtuka ndax waa ji ne zawajtuka wala an kax an kaxtuka loolu noonu du obligé il faut nga wax loolu am na yeneen ak malaktuka comme li ñuy gis ci xadiis bi yonente mi alei satu salaam waxoon waa ji malaktukaha bima ma'aka min al qur'an comme sira yu mel noonu loolu def ko moo gën ndax loolu la yonent mi alei satu salam alxuraan loolu moo ci ñëw mais nag ku mën a def leneen defal leneen en tout cas l'essentiel na ñépp xam ne lii nii lii lañ ci jublu te lii ay tekki waaw léegi nag mu am beneen affaire mu am nag ci wàllu siira boobu mooy ne il faut mu nekk Euh, loo xam ne day wane ne mbir mi léegi day am may naa la ko léegi mais bu waa ji man de dama bëggoon sa dama ñëwoon ngir takk sa doom diw walla ki mu yónni waa ji may ne ko baay ji wala ñooñ ne ko dinañu la ko may insha loolu noonu loolu noonu mooy dox in non dinañu la ko may insha allah xam nga loolu futur la mooy ne noonu loolu baaxul non non loolu noonu baaxul léegi nag mu am beneen affaire ah, il faut ki ñuy ñaan si muy ndaw si ñuy ñaan si kiy ñaan si ak kiy may ñu dëppoo ci kan la ñu dëppoo ci kan la ndax bu dee ne bu dee ne waa ji maye bu dee ne bu dee ne waa ji maye benn doom la am bu jigéen waa ji ñëw di ñaan te moom rek lañ ko xamee ne moom la mën a may mu ne ko damaa ñëwoon ngir takk ci sa doom laa la ñaan ci mu ne ko waaw may naa la ko loolu baax na ndax xam nañ kan la mais bu dee ne bu dee ne waa ji dafa am ay doom yu bari am na doom ju tudd Astu am doom ju tuddu Fatima am doom ju tudd Kumba muy ñetti doom yu jigéen walla ñaar rekk jëm kaw euh, mu ñëw moom ne waa ji kiy ñaan si may naa la sama doom euh, Fatima waa ji nangu waa ji ñëw di ñaan si mooy kiy maye kiy maye ne may naa la sama doom Fatima waa ji waa ji ñaan si ne nangu nañu takk sa doom kumba boobu mooy doxul <laughs> loolu moom leer ndax la mooy il faut ñu dëppoo ci ana kan la wax ndax kii moom moom Fatima la may kee moom daal di nangu kan daal di daal di nangu kumba déedéet waaye tamit foog si nga xamante ne nii mooy du ñuy maye ba léegi ñu ci siira bi de première ruknu bi premier pilier bi nga xam ne moom manu la ñàkk bu ñàkkee mooy tudd leen ko leneen waaye du mariage wax nañ la ne mooy al ijaabu wal dangay laaj ñu nangu la li nga laaj kiy laaj mooy kiy ñaan si kiy maye kiy nangu mooy kiy maye léegi nag que ça soit kiy kiy ñaan si moo njëkk a wax wala kiy maye moo njëkk a wax loolu du ci daal mooy ne kiy maye mën na ne man may naa la ñu agsi ñu nuyoo toog mu ne waaw booloo mi man de sama doom Aïcha mii wala sama doom Aïcha Jóob de may naa ko euh, diw mii wala ñoom diw ñii ñëw di ko ñaan si ñooñu ne nangu nañu doy na loolu baax na wala gaa yi ñëw ñoom ne dañoo ñëwoon ngir ñaan si sa doom Aïcha Jóob waa ji ne may naa leen ko baax na tamit mooy fu ko jëkk wax baax na loolu du problème waaye loolu noonu mooy ne fi ñuy nangook fi ñuy mayeek fi ñuy mooy fi ngay ñaaneek fi ñu lay nangule loolu fuqaha yi dañ doon dañ doon rahmatullah alayhi yu njëkk yi dañ doon euh, chartal mbir mi nekk ci benn bërëb mooy ñu nekk ci benn pièce mais moo xam jàkka la moo xam ndedd la moo xam garam place la moo xam kër la kii ñaan toog ki ñuy ñaan toog ki ñuy ñaan toog bu kii nee may naa la ko kii ne nangu naa ah. waaye du ne bon ci sur le coup bon deneen may naa la ñu ne nangu naa mën nañ fa waxtaan waxtaan ba après ñu ne buy jeex ñu ne nangu nañ ko ne ah, sa doom ji ñu may nangu nañ ko comme soxna loolu mën na nekk du ne waa bu waxee rek automatiquement par force dangaa war a wax loolu du charte du condition ci loolu waaye nag euh, suñu jamono jii mooy ne maye mën naa nekk man ngaa maye kiy maye ak kiy nangu mën nañoo nekk dëkk yu wuti sax waxuma la benn pièce wala benn kër wala benn jàkk mooy mën nañ ko def par téléphone nit kiy maye mën naa nekk Paris ki ñuy may nekk Lyon walla Dakar dañuy woowante ñu def ko par téléphone loolu bu ñu ko defee mooy ne mat na bu ñu ko defee par téléphone mat na mooy kii walla ñu ne dañ koy def euh, Viber dañ koy def WhatsApp dañ koy def waaja Skype waaja moom mu nga Brésil kay mayee nga Brésil ki muy maye ki muy mayee nga Sénégal ak ki ñu koy may ñu nga Sénégal ak ki nga xam ne mooy loolu mën nañ ko def par distance distance boobu du ci garaawul ndax loolu mooy dëggu na que ne wax kii la voilà xam naa ko bu baax moom laay waxal mu ngi wax may tontu loolu soxlawuñ ci ñu nekk ci benn bërëb bu njëkk ba nag dañ doon soxla lool ndax moyens yii nii suñu boroom xéewal yi ndekk ñu mel ni ñun la ko dencaloon loo la ñun ñoo war a sant yàlla subhaanallah waaye de dangay gis ñoo xam ne ñoom ñoom yooyu dañ koy utiliser ngir mooy yàlla di di di di di di uti fa rek ci ci ci mooy technologie yu bees yi au ñu jaare fa jaamu fa yàlla mais ñoom moyen wu mooy yàlla lañ koy def allahul mustaan léegi nag euh, mu am benn affaire gis nga bés nag boo nee may naa la may naa la sama doom tel waa ji ne nangu naa amatul reculade amatul nga ne eh, non dama doon nax eh, yow mii xam nga ne yow mii naa la sama doom moos nga jeex na loolu moom c'est fini mooy ne ñàkk moo léegi waa ji <laughs> moo mooma moom moom amatul euh, non moo dama doon kaf même même loolu waxuma ci maye mais même waa ji nga xam ne moom moo doon ñaan si moom man la ñëw ne non dama doon kaf déedéet mooy ne waa ji gis nga ba mu nangoo la nekk soxnaam ndaw si jeex na ndax lan ndax yonent ci naa lay saar moo wax ci xadiis bu ne ci sunanu imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi mu ne salaasun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun annikaaxu wa talaaqu wal wa rajaa am na ci beneen wal ataaxu mooy ne moo ne ñett ngi yoo xam ne wax ci dëgg mooy kafoo nekk ci ci sa ci sa fulla moom fulla la mooy nga nekk ci sa fulla noonu lay deme nga ne dama doon kaf noonu lay deme même bu dee da nga ne da doon kaf la nga doon kafe loolooy wëy loolu la ñuy dox même bu dee neew jubluwoo ci woon lool ndax loolu amul nga foce nga ñàkk cee fooya mu ne am nikaa maye maye soxna gis nga moo tax ñun yi ñuy fowe nii nii nii ci wolof yi entre wolof ay may naa la diw non yooyu noonu waa ji soxnaam la ay jël sa doom bu jigéen boo xam ne da ñëw bu nekk xale nga naan diw laa ko may mais soxnaam la xam nga ñun dañ koo jàppe kaf mais du kaf de waa ji bu waa ji soxnaam na yàq ko may bu nee waaw bu nee ne may naa ko diw mais moom masula wax waaw loolu déedéet mais bu nee waaw eh, ah non kii moom laa ko fi moom laa ko may kii so kii kay moom mooy yoo ñuy kase rek waa ji ne ko mooy may nga ko woon léegi nag mooy mënatoo ñëw ci ginnaaw naan bi eh, waaye yéen xam ngeen ne dama doon kaf ma ne loolu la loolu la yonent mi alei satu wax ne loolu kaf amu ci nga kaf ak nga ñàkk cee kaf c'est pareil maye naa maye nga jeex na léegi tey yow fii mu ne moom leen nga man di négocier ak waa ba waa ji ah bon bàyyi ko mais moo ko mooma mooy ne soxnaam la moo tax mu ne ñetti yi nga ciy kas nga dëggu ci nga ciy kas c'est lui pareil au même mu ne jadduhunna jaddun wa na nga ciy kaf jaddun nga ciy kaf boo ci kafee yi dañ koy jàppe comme si loo wax réellement loo xam ne kafoo ci mu ne am nikaaxu mooy maye moo tax fii amul wane ginnaaw bu ñu mayee ba pare loo amatul naan ah, man nag moom na ngeen di xam ne yéen mbooloo mi man ñépp xam nañ sama farce na mag nekk farceur bon vidéo gag la woon rek gis nga décor bii ñu def ak yii nii yépp def te xam nga maye sax yooyu da koo jarul sauf que nag am na ci solo mooy solennité boobu am na ci solo ndax nit ñi xam ne lii nii du loo xam ne lu ñuy fowel xam nga maye moom mën nañ ko def ci oto boobu ngay dem fenn loo xam ne yow lenn la ñaanal waa ji may la loolu man ngeen ko def fii di dox di dem jàkka ja def ko ci yoon ci mbedd mi war na ngeen duggoon def ko mais yooyu loolu lépp mën na ne sauf que solennité bi da koy baax ndax nit yi léegi surtout buñ gisee mu demee noonu dañuy jàpp ne noonu kon lii du dara dañ koy fowe duñ ko jox gëdd bi waat d'où l'importance ñu koy def di ko def ci mbooloo rawatina di ko def ci jàkka nga xam ne jàkka bërëbu jaamukatu yàlla la bërëbu jaamu yàlla la def ko fa nag day gën a nekk loo xam ne lu am solo la mais comme ñun niñ ko fooge bu ñu waxee rek ne maye ci jàkka ji non loolu moom moom mooy déedéet maye fu nekk mën nga faa maye jàkka lu baax la waaye nag tekkiwul ne bon il faut nañ leen dem ci jàkka ji déedéet loolu du du loo xam ne ay wo nañ leen gaaw ndax jàkka ji non seulement lieu la bu ñuy jaamoo yàlla waaye dafa nekk loo xam ne buñ ko fa defee day gën a tas te nag ñu wane euh, lool dinañ ci ñëw yëgle mariage bi ba ñëpp xam ko lool wala ñu bari xam ko loolu dafa bokk ci yi nga xamante ni yu ñuy gis la ci kanam insha allah ah ndax tamit bërëbu jegewu yàlla la te nag même bu dee ne mariage mariage xam nga mariage soxlawuñ ci ñu naan waa ji euh, na moom di moo tax bu ñuy gis nii charte yi amul amul benn boo xam ne dañ ne waa ji il ci yàlla non non loolu amu ci ndax ci muamalaat yi la bokk mooy ci nga xamante ne nii nit ñi ñoo koy ay ay ay ay ay ay euh, jëflante entre nit ñi loolu comme jaay amul yéene nga yéene nag ngir yàlla moo gën ndax buñ nee xam nga xadiisu niya bi mooy bu siiw bi rek innama amalu bin niyyat loolu le fait mu ne képp koo xam ne dafa gàddaay ngir yàlla ak yonentam kooku yàlla ak yonentam fa la payam ne fa ñoom la ne ku gàddaay nag ndax jigéen gooy takk wala koo xamante ne nii mbiru àddina mu tax kooku li tax mu gàddaay loolu lay am lool tekkiwul ne loolu dafa xaram de am na ñu bari ñoo xam ne dañu tekki ne kon loolu lay war ne dafa xaram déedéet nit mën na jóge ci dëkk voyage ba benn dëkk ngir benn jigéen boo xam ne moom la bëgg a takk fekk mu ngi respecté li ko ci l'islam sant ay bañ a wéet yéeg bañ a di laalanteeg yooyu bañ a nekk foo xam ne ñoom ñaar rek ka fay nekk yooyu fekk loolu amul mooy ne moom lii def du lu xaraam lu dagan lay def moo tax xadis bële in innamal a'malu binniyat boobu ki nga xam ne dafa gàddaay jóge Makka par exemple jóge Makka dem Medina wala jóge Fass dem dem dem Ouarzazate wala jóge Ziguinchor dem Jurbel ngir takki benn soxna kooku tekkiwul ne waa ji def dafa bon wala boo ngir dem labati benn soxna bu mu bëgg bu fa ne loolu du lu bon mais rek dañ suuf que dañ naan la comme que looloo tax a jóg bul xaar nag ci yàlla fay la comme si yow da ko yéene woon ngir moom loolu rek la gàddaay ga tamit loolu lool voilà léegi nag loolu bu ñu xamee loolu kon. jàkka dafa nekk loo xam ne euh, bërëbu jegewu yàlla la di fa jaamu yàlla kon nag defe fa yooyu day gën a am solo mais tekkiwul ne buñ nee nii rek ñu ne nañ dem jàkka ja bu amul sax nga dégg gaa bi di sikkal mariage boo xam ne defawuñ ko ci jàkka loolu mooy ne loolu du demee noonu mbiri du loolu fu ne mën nañ faa mayee euh, léegi bu ñu xamee loolu kon euh, maye boo koo maye may nga ko amul fo amul dama doon kaf xam ngeen ni man farceur laa dekoor bi yëpp ma def ak kii yëpp c'était vidéo gag non y a pas ñàkk nga ah. sa doom ji nga maye laa wax jeex na waajee koy jëkkëram jeex na moom kay xoolal bu ko waaji bawul moom boo jëkkëram de mu ne wat talaaku ak fase fase it jadduhunna jadduhu jadduhu jadd wa hazluhu jadd nga ne dama ciy fo dama doon kaf eh, yow xam nga ne dama doon kaf nga kaf ceeg nga ñàkk ceeg kaf c'est du pareil au même waa joo xam ne la ne si ne moom nag moom nag moom nag moom nag ni ma ko bëgg ndeysaan waaye nag fase naa la nag ah, yow fase naa ay dama yow xanaa xalo yow gisoo ton bi ma ko waxe ñu ne le hé ton bi xanaa déggoo liñ la wax ton beeg loolu lu daal fase nga